loolu waaye mu nekk à la frontière ci yooyu kooku fii xatar bu deful attention bés bu jàppee ne ci côté asraarkat yeeg yooyu bés bu jàppee ne moom fii mu ne li mu nekk moo gën a li nga xam ne mooy mooy alquran kooku lool du koy def yéefi na ah. waaw moo tax loolu loolu loolu loolu boo seet loo tem tem nit ki tàbbi ci waaw moo tax foo leen gis daanaka duñu du ñu doyloo alquran am na ñoo xam ne nag alquran yi lañuy jël di ci xonjom nit ñi waaw ba pare naan man man alquran laay kiiwe ndekete yoo moom day jël al am na am dañuy jël di juutal aaya yi ak seen yoo xam ne ba pare naan noo diw ci alquran lay def <laughs> walla iyaazu billaah yooyu ay caaxaan la yooyu yépp la shay'a dul dara dul caaxaan rek waaw waaw loolu lépp ay caaxaan la mbir la yoo xam ne yu jarab mooy toogoo waaw kantaal yi jëm ci muawwidataani kon loolu euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag ci feebaram bi moom la doon diwoo moom la doon jàng di ko defal boppam waaw sayyidatu Aïsha mu ne anna nabiyya kon sallallahu alayhi wa sallam kaana yanfisu ala nafsihi fi lmarad alladi maata fiihi bilmuawwidaat bilmuawwidaat da doon tari di ëf di boppam li nga xam ne ci feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina bu metti bii ñu gis muawwidataani yi la doon utilisé fa lamma saqula bi nga xam ne nag ci la dem mais feebar bi gën a tar feebar bi dem ba gën tar ba nga xam ne moom moom manatul di ko defal boppam nee na man ma koy defal fa kuntu anfisu alayhi bihinna wa amsahu bi yadihi nafsahu li barakatiha waaw nee na bi mu demee ba diis mooy feebar bi gina metti man sayyidatu Aïsha moom ma continue di ko defal waaye ba loxoom laa doon dama doon jàng Ah, def ëf ko ci loxoom di ko raaya raayalal loxo boppam ndax barke bi nga xam ne ndax moo tax ci beneen riwaaye ndax loxoom moo gën a barkeel fopp man sama loxo man sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waaw kon noonu la doon la doon moccu waaw mooy al axdu bil asbaab liñ doon wax te àggalewuñ ko mooy lii mooy dëgg dëgg tawakkul waaw feebar dem seeti médecin bi mais nit ki ci boppam même bu may dem di seeti médecin bi damay jàpp ne garab gi may jox ma koy naan du garab gi may wéral mais buur yàlla mi nga xamante ni anzala inna allaha allazi anzala daa anzala li kulli daa'in dawaa moom mi nga xamante ne mooy mooy kiy fajaate allahumma anta shaafi yow mi nga xam ne yaay fajaate kooku lay xam ne moo may faj mais du lii may faj sauf que sabab la nag boo xam ne sama faj da koo jaarale ci lii waaye du médicament bi moo may faj waaye buur yàlla mi nga xam ne ku ku faju moo la faj moo may faj waaw fa ida maridtu fa huwa yashfin li seydina ibrahim alxalil alayhi af alayhi salatu wasalaam waxoon ne fa ida maritu te bu ma feebaree fa huwa moom sama boroom yashfiin moo may wér waaw moo may faj keneen faju ma moom moo may faj waaw kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nii la doon def de da doon faju de kon nag nañ faju waaw kantaara may toog bàyyee sama bopp léerit loolu noonu lii moo gën mat li gën mat mooy dundu li to li yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ko boroomam tànnal li ko boroomam tànnal moo gën lu mu tànnal keneen ku dut moom waaw parce que euh, xadiisu euh, kii bi day day tax ñenn ñi foog ne loolu moo gën bañ a faju ñi nga xam ne da doon wax naan laa laa yatatayyaruun ak ñoom te ñoom wax wax wa hum ala rabbihim yatawakkaluun mais loolu noonu euh, euh, euh, loolu li gën mat mooy li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nekk doon def mooy li gënoon a mat te loolu sax tekkiwul ne ñoom itam duñu mocc du duñu duñu duñu kii du tout mooy mooy comme lii rek mooy ne ñoom jamais au plus grand jamais ñu jàpp ne dara faj mi mooy la leen di faj mooy la nga xam ne moom la ñuy def waaye ta'atil asbaab mooy sunnatul anbiya mooy sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di jàpp ci sabab yi loolu mooy li nga xamante ne ginnaaw ba nga xamante ni ci la jox seen lépp borom bi tabaaraka wa taala waaye buur yàlla daa am yu mu teg ne mbir yi lool la loolu moo tax yeneen ma lay saam doon wax ne yéen jaamu yàlla yi te daawow dee leen jaa buur yàlla kat moom moo defal daa gu nekk utal na ko li nga xamante ne nii mooy la koy faj ba pare ñu gis alxuraan lu bari mu naan fii shifa am na loo xam ne mooy shifa mooy am paj la loolu lu nekk mu koy wax ngir ñuy faju tamit waaw waaw ñuy faju te gis nañ yenent mi aleyhi salaatu salaam waara saa gi doon wax mbir yi ba mettee way man sama njàpp sama bopp bi metti loolu tamit loolu la mooy du jàmbat bi nga xam ne moom lañuy tere waaw di saalit déedéet loolu mooy li gën a mat waaw wax kenn ne ko ah man des temps yi sama biir bi mooy metti wala yu mel noonu tekkiwul ne nga ne oh waa ji waa ji waa ji ah waa ji léegi ba ba euh, wékkatul mbir yi ci yàlla dañ naan la déedéet ñun yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo gën a matahat yu ñépp te moom ci boppam dane woon yaa Aïcha ba muy wax naan waara saa dane ko déedéet yaa Aïcha xanaa man kay waara saa laqad hamamtu laqad wadattu an ar an ursila ila abi bakrin wa ila abi ila an an an an an arsila ila abika wa axik hatta aktuba li abi bakr fa inni axsha an yaqula qaa'il aw yatamanna mutamannin aw yaqula qaa'il inni awla aw yatamanna mutamannin comme nim ne ci saxiix yi Euh, kon mu ngi noonu mooy yooyu yëpp da ko doon def te loolu dàqantewul ak li nga xam ne mooy at-tawakkulu ala allah sidqu i'timaadil qalbi billahi bi axdu bil asbaab hada huwa tawakkul mooy dëgg goo xam ne xol bi lay ngay nekk nga xam ne buur yàlla kese moom moo ci ne waaye nag di jàpp ci sabab bi comme ni nga xam ne noonu lañ ko yàgg gise dund yonente bi aleyhi salaatu wassalaam ba ni muy génne àddina lépp loolu luy jëmmal di wan xeetam ne nit boo bëggee dara danga ciy nekk nit boo bëggee dara dangay ñaan borom bi waaye di def lu tax nga am ci nga loola sotti te tamit loolu mooy fiqhu du'a mooy li nga xam ne mooy xam lii bi nga xam ne fiq bi nga xam ne moo nekk ci ñaan ñaan du dangay ñaan rek toog di def lu contraire lu tax li ngay ñaan am déedéet da ngay nekk ci sabab yi comme li nga xam ne noonu lañ ko yàggee gis te yàgg koo wax kon nag inshaa allahu taala ba léegi ci naawoos ci feebaru yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu aley ci fan yooyu am na ci xew-xew yi xew ci mujjug dundam gi moom aleyhi salaatu wassalaam li nga xam ne qad rawaahu al imaamu al buxaariyu ak al imaamu muslim ibnu al xajjaaj raxmatullah alayhim no al imaamu al buxaari al imaamu ahmad imaam muslim soloowul lii voilà al imaamu al imaamu al buxaariyu raxmatullahi alayhi mu wax ci kitaabul magaazi baabu maradi nnabii sallallahu alayhi wasallam wa wafaatihi mu wax ci bunt bi nga xam ne moom la def ci wàllu xare yi baabu buntu maradi nnabi feebaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa wafaatihi ak génnu àddinaam moom mu ne al imaamu al buxaari yu xaddatani isxaaq tey ay xaddatani rek lañ gis yoo xam ne moom <laughs> imaamul Buxaari yi dinaan xaddatani xaddatani mu ne xaddatani Isxaaq mu ne nettali na ma Isxaaq muy Isxaaq ibn Ibrahim ibn Maxlad ibn Ibrahim mu nga xamante ne moom lañ xame muy Isxaaq al muy al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi yu gën a siiwe ci Isxaaq ibn Raahawayh rahmatullahi alayhi mu ne axbarana moom moo ne moom moo nettal imaamu albuxaari di isxaaq bnu raahawey alxandaliyu saaxibu alimaami ahmad bnu muhammad bnu hanbal rahmatullahi ala aljamici qan qaala mu ne axbarana mu ne xabaare nañ ne bishr bnu shuayb bnu abi hamza muy bishr bnu shuayb ibnu abi hamza dinar abul qaasim alximsiyu rahmatullahi alayhi mu nga xam ne moo ki nga xam ne kojoowoon xims Hims actualité oblige mooy fi nga xamante ne nii mooy fële ca siriti Homs arab yi naan ñii naan ko Homs muy Hims moom foofu la cosaan foofu la dëkkoon di Bishr ibn Shu'ayb di al-Himsi al-Qurashi al-Umawi mawlaahum rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii abi mu ne nettali na ma sama baay di Shu'ayb ibn Abi Hamza Diinaar al-Qurashi al-Umawi Abu Bishr rahmatullahi alayhi an az-Zuhri mu jële ci al-imaamu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab di Abu Bakr az-Zuhri al-Qurashi rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbarani mu ne nettali na ma Abdallah ibn Abdallah ibn Ka'b ibn Malik al-Ansari di Abdallah ibn Ka'b ibn Malik ibn Ka'b ibn Sawaad ibn Ghanm di doomi ki nga xamante ne mooy Ka'b ibn Malik al-Ansaari al-mashhuur fi ghazwati Tabuuk wa qad taxallafa muy al-imaamu Ka'b ibn Malik kii mooy doomam di Abdallah gisoon nañ fan yee al-Ansaari al-Khazraji al-Madani rahmatullahi alayhi moom moo nettali ki nga xam ne mooy al-imaam az-Zuhri mu ne wa kaana Ka'b ibn Maalik ahada salaasati alladhiina tiiba alayhim bokkoon na mu moom mii nag di baayam di Abdallah baayam di Seydina Ka'b ibn Maalik al ansaari radiyallahu anhu bokkoon na ci ñett ñi nga xam ne ñoom lañ nanguloon seen tuub ca ghazwatu Tabuuk te loolu gisoon nañ ko ci yaatal walillahi alhamdu wal minna anna Abdallah ibn Abbaas mu Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi al-Bahru al-Habru Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma axbarahu anna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu ne Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu muy kon nga gis ne kon mbir mi muy Ali ibn Abi Talib ibn Abdi Abu Talib doon Abdi Manaf ibn abdilmutalib di shayba ibn haashim ba ni nga xam ne ba qusay ibn kilaab ibn murra ibn kaab alqurashi yu nga xam ne mooy abu abu turaab abulxasani walxusayn amiru lmuminin wa thalithu xulafa rachidin rabiu xulafa alxulafa rachidin almahdiyin saydina ali asadullahi algaalib abu turaab radiyallahu anhu moom la imaamu kon da ngay gis na affaire bi mawlaana ibn Abbaas eh, gis nga càllale bi am na ñaari saxaaba ak ñaari taabi'i al-imaam az-Zuhri ak Abdallah ibn Ka'b ibn Maalik ah mu ne mu ne anna Abdallah ibn Abbaas mu ne axbara moo nettali doomu Seydina Ka'b ibn Malik bi di Abdallah al ansaariyaan radiyallahu anhuma xadiis bi gisoon nañu ko gisoon nañ ko bi ñu doon gis euh, xutbatu Ghadir Khoum waaw waaw xutbatu Ghadir Khoum gisoon nañ ko muy xutba xadiiru ndox moomu nekk ci xum waaw gisoon nañu xadiis bii eh, eh, lii mooy bërëbam ndax eh, dañ ko gisoon ngir duggoon ci pour waxu chiites yi nga xam ne teguut fenn yi <laughs> li koy dàq ci man kuntu mawla fa aliyun mawla allahumma waali man waala wa <laughs> waaw mi ñuy gis loolu gisoon nañ lii ah, gisoon nañu sa xadiis <laughs> gisoon nañu sa xadiis mu ne kon Mawlaana Ibn Abbaas moo nettali Abdallah ibn Ka'b ibn Maalik mu ne anna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu xaraja min indi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi waj'ihi wal hadiis aydan qad rawaahu al imaam ibnu isxaaq rahmatullahi alayhi dama ko doon fàtte imaam ibnu isxaaq solo na hadiis bi naam qad rawaahu aydan al imaam amaana buñ paree bii nii Euh, bu ñu paree euh, euh, riwaay imaamul bu al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi dinañu gis riwaay al imaam ibnu Isxaaq rahmatullah alayhi insha allahu taala ah kon mu ne mu ne mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib xaraja min indi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi waj'ihi alladhi tuwuffiya fihi mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib dafa génn ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ci feebaram bii nga xam ne ci la génne àddina Seydina Ali daanaka doonu fa woon jóg tous les jours mu nga fa waaw léegi euh, fa qaala an-naas bi mu génnee nit ñi nit ñi ne nit ñi ne ko parce que nit ñi dañ ku génn rek ku dugg ci yonent ma lay saar saam ba génn nit ñi dañuy bëgg a xam waa naka mu waa yonent ma lay saar saam ba tane nan la def hein nan la def hein léegi bi Seydina Ali ibn Abi Taalib génnee jóge foofu agsi nit ñi ne ko nit ñi ne ko ah, kayfa yaa abal hasan kayfa asbaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko yaa abal hasan ñu naan ko yaa abal hasan yow abul hasan ñu ne ko yaa abal hasan bokkoon ci dàkkantalam yi abul hasan nee na bi ma dàqaloon nag mooy abu turaab ndax yonent bi aleyhi salaatu moo ma ko tudde woon comme ni ñu ko yàgg woon gis ñu ne ko yaa abal hasan yow abul hasan di sayyidina ali ibn abi taalib kayfa asbaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ko mais yonent bi aleyhi salaatu nu mu xëyee mbaa tane na waaye yow abul hasan ah tane na waaye abul xasan ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tane na nee na nee na fa qaala yonent bi seydna ali ne asbaxa bihamdillahi baari'a tontu mbooloo moom doon ko laaj mooy gis na saxaaba yi ko dalay leer ni kër yonent bi aleyhi salaatu salaam dañ doon nekk foofu ak jàkke ji di xaar ay nouvelle waaw ndax gis nga ndax ñoom yonent bi aleyhi salaatu salaam moo leen gënal seen bopp moo leen gënal seen jaboot comme que moom moo la feebar bu toll nii dal bàyyi lépp ngir di xool ci lan la ne moo tax armée bi taxawoon ci bu Seydina Usaama bi soriwul di xaar waaw gis nga saxaaba ba mbokk Seydina Omar ba nga xam ne ñoo doon awante <laughs> Euh, ci seen sàmm ga seen seen seen liggéey bi bu kiy sàmmelee sa sàmmee ay juróom ak juru keneen ki keneen ki day dem ci yonent bi aleyhi salaatu salaam beneen bés bi keneen ki def yatanaawa benn at baabu tanaawub fil ilm ñuy wutu wante ci xam-xam ngir bañ a rëcc dara ci leen ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ba mu ñëwee ni bés daw ah di fëgg bunt bi naan naan ko rëng rëng rëng si naa war ne lan moo xew romain yi dañoo ñëw mooy byzantin yi parce que mooy temps yi leen doon tëkk gisoon nañ ci ghazwatu Tabuk gisoon nañ côté boobu mu ne ko déedéet mu ne lan moo xew mu ne ko lu gën a garaaw loolu moo xew gis nga romain yi Byzance ñëwoon marché sur Médine rajaxe Médina lii xew boo gën a garaaw loolu mu ne ko mooy mooy Byzance si ñëwoon encercler ñu loolu lii xew moo ko gën a garaaw mu ne ko lan la mu ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa am problème këram waaw rumeur bi jóg bañ ne fase na soxnaam yépp waaw Allahu akbar waa ji lan la wax nee na <laughs> moo tax saxaaba wallahi kenn ñoom ñu ne première puissance mondiale ñëwoon encercler suñu suñu ville bii ngir ngir ngir jeexal ñu faagaagal ñu am na lu ko gën a garaaw ñu ne ko lan mu ne ndax pro yonent bi aleyhi salaatu salaam daa problème ak soxnaam yi allahu akbar waaw quelques problèmes conjugaux hmm? waaw mu ne loolu moo gën a garaaw loolu Byzance ñëwoon encerclé ñu allahu akbar waaw ñun jàpp nañ ne musiba yi gën mag yi ñu dal mooy ah, bu dee dañoo embargo wala réew sàngam ci réew julli bi xare am na fa walla walla yéeféer yéegi leen di bombarder jàpp nañ ne loolu mooy musiba gi gën a rey gu gën a rëy gu dal mais saxaaba yi loolu mooy selon ñun mais selon saxaaba yi ak ña li gën a rëy mooy benn problème bu ndaw bu amee kër yonent ma lay saa saa am looloo gën a garaaw yooyu yépp waaw allahu akbar moo tax génn àddina moom alayhi salaatu wassalaam moom musiba gi gën a rëy gu masadal jullit ñi te waxoon nañ la comme que nee na ashaddu naasi balaan albiya al anbiya thumma al amthal ñi gënoon ñi gën a gina metti le natt mooy yonent yi aleyhim salaatu wasalaam alayhim salaatu wasalaam topp ku leen gën a ku leen gën a niru ku leen gën a niru ña leen gën a niru ñooy saxaaba yi moo tax suñu boroom teg leen natt boo xam ne xeetu yonent bi aleyhi salaatu ku dul ñoom dalu la waaw ku dul ñoom fekk woo génn ko àddina yonent bi aleyhi salaatu ñoom ñi doon dund ak moom mu génn àddina baleen waaw mooy natt bi gën rëy waaw loolu mooy ñu xam dëgg-dëgg loolu mooy natt bi gën a rëy waaw mais bu doon ñeneen jàpp nañ ne famine waaw famine wala temps yi am na ñoo xam ne ñoom bu ñu leen dàqee fa ñu doon liggéey rek jàpp nañ ne fii mu ne mooy natt bi gën a rëy bu dal nit bu le bu ko mas a dal wala bu mas a dal nit ñi Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu biñ ko laajee loolu ne ko kayfa as yaa abal Hasan yaa aba Hasanin kayfa asbaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mais yow abul hasan mi génn ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nii mais nan la nan la xëyee mbaa jàmm mbaa yaram waa ngay féex waay waay ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waay gaawe ni yaa abal hasan abal hasan ne leen radiyallahu anhuma di sayyidina ali ibn abi talib mu ne leen mu ne leen asbaha bihamdillahi bari'a mu ne leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de xëy na waaw ci di sant yàlla waaw ci ndimbalal yàlla ak di sant di sant buur yàlla sant buur yàlla ñu ngi sant buur yàlla xëy na nekk koo xamante ne nii ku wér la am nag tan vraiment am nag féex nag moom waaw par rapport ak kii bi ni mu mette woon fan yii moom am nag féex parce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam feebar en fait noonu la ko doon def day jekki mu tane jekki affaire bi accentué waat gis nga moom doon door a commencé boobu bu metti la ko dikkee ba teewu ko woon di wër ci kër soxnaam yi mu daaneel ko daaneel mu metti kër sayyidatu Maymuna radiyallahu anha alors que ba doon commencé sayyidu kër sayyidatu la ne woon ci boppam bu metti ba mu doon wax waara saa waaw te doon jekki day am ay phase yoo xam ne day mettee metti ba du mën a wax comme ni Seydina Usaama waxoon comme gisoon ko ci xadiisu al imaamu Ahmad ak imaam ak at-Tirmidhi rahmatullah alayhi ci xadiis ci jataay bi weesu waaw am yoo xam ne day metti ba ladduuhu comme yooyu am yoo xam ne après day kii mu nekk di wax ak ñoom ak bi mettee bam naan qaatala allahu al-yahuuda nasaara ittaxadu qubuura anbiyaa'ihim masaajid fii nii yëpp da koy wax fii nii yëpp mu ko doon waxtaale waaw waaw ci fan yii ak a bari lu mu ko doon wax qaatala allahu alyahuuda wannasaara waaw ittaxaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waaw waaw allahu akbar kon mu ne Seydina Ali ne ah moom da asbax bihamdillahi baari ah jugi sant yàlla ah sant yàlla moom da xëy na nekk koo xamante ne vraiment yëg na tan léegi bi mu waxee lool ah mu ne fa axada bi yadihi Abbaas ibn Abdil Muttalib fa qaala la bi Seydina Ali waxee nit ñi noonu Seydina al Abbaas nekkoon fa téye loxoom téye loxo muy bàyyi Mawlaana ibn Abbaas miy nettali affaire bi nee na fa axada bi yadihi Abbaas ibn Abdil Muttalib di bàyyi taxu Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam di bàyyi tëx tamit ci Seydina Ali ibn Abi Taalib mii ndax frère petit frère u baayam la di Abu Taalib ñoom ñëpp di doomi eh, Shaybatul Hamd di doomi Abdul Muttalib sayyidu Quraysh sayyi ash-shaykh as-sayyid sayyidu Quraysh waaw di sangu waa Quraysh moom Abu Abu Abu moom Abdul Muttalib Shayba Shaybatul Hamd eh, Seydina al-Abbaas jàpp ci loxoom fa qaala lahu mu ne seydna ali anta wallahi ba'da thalathin abdul asa waaw anta wallahi ba'da thalathin abdul asa wa inni wallahi wa inni wallahi la uraa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sawfa yutawaffa min waj'ihi hadha inni la a'rifu wujuha bani abdil muttalib 'inda al-mawt mu ne ko Seydina al Abbaas ne ko anta yow Ali wallahi maa ngi wàcc yàlla ba'da thalathin abdul asa waaw gis nga après ñetti fan dans trois jours hein dans trois jours xam nga yow looy doon abdul asa ngay doon jaamu bant ngay doon jaamu yat lan mooy lool ah mooy ne yow dangay toppaate mais kenn du la topp mooy dangay mooy doo jiite dañ lay jiite waaw te ah, euh, euh, Seydina Abbas loolu firaasa la gum amoon këne yonent mi aleyhi salaatu salaam dans trois jours lay génn àddina waaw waaw te yow nag Seydina Ali bi yonent bi aleyhi salaatu salaam génnee àddina xam nga looy mujj doon ma'muurun aleyk mooy daa mooy yow du yaa jiite jullit ñi ah, mais dañ lay jiite waaw mooy dañ lay jiite taabi'an ngay doon li ghayrika waaw mooy dañ ngay toppaate mais yow du yow la ñuy toppoon waaw anta wallahi ba'da thalaatin abdul asa ndax lu tax ma wax la lool wa inni taman al abbaas wallahi la uraa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sawfa yutawaffa min waja'ihi haadaa man al abbaas ha am naa njortu loo xam ne dépassé na njortu kese boo xam ne jege na xaw naa jege yaqiin waaw xaw na maa nekk lu sûr que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga feebaram bii nii du ci jóg ci lay faatoo lool man Ali man al Abbas maa la ko wax waaw maa la ko wax ndax nan inni la aarifu wujuha bani abdil parce que man xam naa sama gis nga waa kër sama baay di abdul muttalib bu ñuy génn àddina ku ci feebar ci ñoom buy génn àddina man al moo gisee dinaa xam ne fe ban feebar feebar bi muy faatoo bu ma ko xoolee dinaa xam ne kii feebar bii du ci jóg bu dee feebar la boo xam ne it bon da koy dal nii mais après dina wér dinaa xam ne feebar bii moom dina ci jóg mais yonent ma man xam naa loolu man alambas loolu par expérience la ko xamee waaw moo tax mu ne man inni la aarifu wujuha bani abdil muttalib inda al mawt sayyidina ali li tax man ma wax la lii al abbas ibn abdil muttalib di sa bàyyi tax li tax ma wax la lii mooy ne ma leer na ma ne yonent ma lay saa saam feebaram bi nañu jéem lu ne mee du ci jóg noonu lay génn àddina waaw parce que xam naa man xam naa ràññee naa li nga xam ne mooy ak faatu ci xar kanamu doomi Abdul Muttalib yi di sama baay man al Abbaas xam naa xam naa xam naa na bu ñuy génn àddina seen feebar yi leen di dal ba ñu ci la ñuy génn àddina xam naa ko yonent bi aleyhi salaatu salaam mii nag du jóg ci lii léegi yow Ali kaay ma wax la comme que constat bii ma la wax taban lii du ay ay taxminaat ah c'est ay supposition yu tegul ci dara non non non li ma lay wax dama koo teg fu leer man di al Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu léegi nag. idhab bina ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa nas'aluhu fi man hadha al-amr in kaana fiina alimna dhalik wa in kaana fi ghayrina alimna alimnaahu fa awsaa bina Seydina al Abbas ne ko nag comme que nii la mooy yonente bi alei satu selaam moom day génn àddina loolu moom tey wér naag tey tane naag tey tane na feebaram bii de toute façon du ci jóg waaw yaa ngi nii génn nga ne fa tane na waaw tane na waaye lii loolu la <laughs> waaw mais da ciy génn naa dina léegi nag comme nii la demee idhab bina nañu ànd maag yow ila rasulillahi ñu dem ci ndawal yàlla li balaa woy bay di woy mbóos bala muy trop mu ngi ci biir fi nga génne léegi mu tane na lool moom mën naa wax ak ñun mën nañoo wax lu leer ah nañu dem ci ndawal yàlla li fa nas fal nas alhu fii man hada al amr ñu laaj ko ci mbir mii mooy moom bu fi jógee àddina bu génnee àddina kan moo koy kan moo jiiti kan moo koy toog kan moo toog palaasam mooy kan moo koy wutu nañ dem laaj ko ko ali ànd lak man al ñu dem ñu laaj ko lool waaw ci mursalu al imaam ash-Sha'bi comme ni ko al imaam al xaafid ibn Hajar tudde ci al Fath ci kitaabul Maghaazi bi muy shara xadiis bi mu ne wa fii mursal ash-Sha'bi 'inda ibn Sa'd ci mursalu al imaam ibn Sa'd az-Zuhri rahmatullahi alayhi mu ne foofu Seydina al Abbaas dane fa nas'aluhu man yastaxlif fa in istaxlafa minna fa dhaak mu ne Seydina al Abbaas dane Seydina Ali mais nañu dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man xam naa ne du jóg ci feebaram bi fii ak ñetti fan yow doo dangay toppaate Abdul Asa jaamu bant ngay doon mooy dangay toppaate mais yoo la ñuy topp léegi ñun nañ dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man xam naa waa kër Abdul Muttalib bu ñuy faatu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam day faatu ci feebaram bi nañ dem laaj ko ana kan lay kan lay wax mu wutu ko ginnaawam mooy nekk xalifa ginnaaw lii la Seydina al Abbas wax Seydina Ali ibn Abi Taalib est-ce Ali ibn Abi Taalib dina def li mu wax ah moom partagé wul avis bi mu ne lan euh, waaw in kaana fiina Seydina al Abbas di kon in kaana fiina bu dee ne ki nga xam ne moom lay ki nga xam ne mbir mi ci loxoom lay nekk ginnaawam fal nasalhu fi man hada al amr in kaana fiina alimna dalik bu dee ne kenn la ci ñun mooy ci waa ahlul bayt ahlu bayt rasulillah sallallahu alayhi wa sallam soit yow wala man wala alfadl wala keneen ku man ni doon rek ci ñun bu dee ci ñun waa ahlul bayt la ne kenn ci ñun la ah alim naa ñu xam ko ñu xam ne fa ñu xam ne waaw lii la kon lii la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax alim naa daalika ñu xam ko wa in kaana fi ghayrina alimnaahu fa awsaa binaa ha waaw mu ngoog bu dee ne nag keneen koo xam ne bokkul ci waa ahlul bayti la ne koo koy nekk xalifa ni mu daal di ñuy dénk ñu xam loolu tamit xam ne kon mbir mi kon ñun du ñooy nekk xalifa ginnaawam ñeneen la wala keneen la bokk ku bokkul ci ahlul bayt ñu xam ko bu ko defee nag après fa aw si fa awsa bina hein mu daal di ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy def koy conseil dénk ñu bu ko defee ñu jàpp ndénkaaneem yooyu mu ñuy dénk ginnaaw bi mu nee ñun du ñooy nekk xalifa keneen lay doon ñu jàpp ci ndénkaaneem yim ñu jox moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah léegi bi mu waxee loolu Eh, Seydina Ali ibn Abi Taalib Seydina Ibn Abbas ne fa qaala Ali Seydina Ali ibn Abi Taalib ne inna wallahi la in sa'alnaaha rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa mana'naahu fa mana'naahu ha fa mana'naaha laa yu'tiinaahaa annaasu ba'da wa inni wallahi la as'aluhaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam. Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ah mu ne inna wallah mu ne Seydina Abbaas lii nga ma wax ni proposition bi dégg naa ko waaye inna ñun wallahi maa ngi wat ci yàlla la in sa'alnaaha rasulallah gis nga lii ngay wax bu ñu demee laaj ko yonent mi alayhi salaatu wassalaam fa mana'naaha mu xañ ko jox ko ñeneen ne noono yéen du yéen a may doon de du yéen waa ahlul bayt sama waa njaboot du yéen ay nekk xalifa bu nee xalifa bi keneen la ku nekkul ci ñun laa yonti laa yontinaaha an-naasu ba'da ginnaawam nit ñu dootuñu masa fal kenn dootuñu nangu ci kenn ci ñun dootuñu fal kenn ci ñun waa ahlul bayt ñu nekk xalifa buñ ko ko laajee mu ne noo jeex na amatul ba àddinay tukki ah, waa kër yonent ci alei saa salaam ñun kenn du ci ñoom du nekk xalifa ba faw waaw wa inni taman al abbas man ali ibn abi talib wallahi maa ngi wat ci yàlla ne laa asaluha rasulallah mooy kan mooy xalifa ginnaawam duma ko laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam man duma ko laaj ah duma ko laaj duma dem di ko laaj waaw waaw mu noonu léegi <laughs> Ah. lii la mawlaana ibn Abbaas wa huwa min ahlil beyt daal nettali ne lii moo xew diggante seydna Ali ibn Abi Taalib ak baayam di al Abbaas ibn Abdil Muttalib waxoon nañ ne lii mooy dalil bokk ci dalil yi gën a rëy wane ne seydna këni eh, allah man kuntu mawlaa fa aliyun mawlaa allahumma waali man waalaa wa aadi aadaa bokk sori na ni ko chiit yi tekkee naan xalifa la doon wax ne bu nekk bu génnee àddina moom yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy nekk xalifa ah comme niñ ko leeraloon bañ ca bañ bañ ci tollee mais bu doon ne mooy bu doon loolu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu xamoon na ko Seydina Abbaas bi mu nga fa woon noonu wala Seydina al Abbas bu fa dina ko non loolu yonent ma saa saa wax na ma ko ba pare non xilaafa gi ngay wax kan kan mooy koy wutu ginnaaw loo wax na ko ndax nee na keroog xariiru xumm man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaa man la waxoon <laughs> lu tax waxu ko yow léegi moom laa doon wax ne ana as'al ash-shi'i a anta a'lamu am amirul mu'minin anta a'lamu bi muraadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib Abul Hasan wal Husayn Abu Turab radiyallahu anhuma man dama lay laaj képp ku ne loolu lay tekki yow est-ce que yow yaa gën a xam Seydina Ali ibn Abi Talib waxu yonent bi alayhi salaam yaa ko gën a comprendre waxu yonent bi alayhi salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax li muy wax Seydina Ali ibn Abi Talib moom. man kuntu mawla moo tax ma ne mooy li waa sunna wal di ko tekkee loolu la mooy ma mawaalaat bi nga xam ne eh, wala yi gi nga xam ne mooy contraire muada muwaalaat muada mooy noonoo mooy ko ku ma méngoo say mbir Seydina Ali ibn Abi Taalib moo méngoo say mbir allahumma eebuur eh, yàlla waali yàlla na nga méngoo man képp koo xam ne waalaahu méngoo nga Seydina Ali ibn Abi Taalib waaye waadi mooy contraire waali noonoo la man aadaahu képp ku noonoog Seydina Ali ibn Abi Talib Abul Hasan wal Husayn radiyallahu anhum wa ardaahum waaw léegi dama lay doon laaj yow yaa shii'i anta a'lam bi muraadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib est ce que yow yaa gën a xam Seydina Ali ibn Abi Talib waxu yonent mi alayhi salaam porte bi ak lam ci jublu yaa ko gën a xam moom de Seydina Ali de xamu ci woon lool Seydina Ali ibn Abi Taalib de xamu ci woon lool te Seydina Abbaas te xamu ci woon lool te déggu te saxaaba yi radiyallahu anhum amul kenn ci ñoom koo xam ne amoon na compréhension bi nga am yaa Shi'i wa man daana diina compréhension boobu nga ci am yow ah, yaa chiien yow bi ak ku xalaate ni yow même bu nee na du chiite kooku dañ naan ko kon yow wuyuñu rek bu dee yaa gën a xam sayyidina Ali ibn Abi Talib waxam wal hadith qad rawahu ibn Abbas wa huwa min hmm? kon nag affaire baa ngoog loolu mooy li gën a rëy luy ne loolu tekkiwul lool en plus muwalaat mooy contraire am mooy muadat ci biir xadis bi la ko leer man kun allahumma waali man waalaahu wa aadi man mooy contraire u muada waali contraire am mooy aadi <laughs> te tamit lii day wane ñàkk nekk lu jub waxu li siit wax naan Seydina Ali ibn Taalib yonent bi alayhi salaam daf ko ne woon yaay xalifa que bu amoon moom mii dina ne man duma ko laaj Seydina Abbaas dina ñëw banaan ko nañ dem laaj ko kan moo koy wutu ginnaawam mbir mii ci loxoy kan lay nekk ginnaawam bu dee ne ñun la ko jox ñu xam ko bu dee ne keneen la ko jox ku wuteeg ñun ñu xam ko tamit ñu ñaar ñu laaj ko mu defal ñu ay conseil daal di ñuy laaye biir ñu jàpp laaye biir gi mu ñu defal ah kon c'est mooy loolu lépp mooy liñ la wax rek yonent bi sallallahu alayhi amul kenn ci mbindeef yi koo xam ne taxaw na ne yaay xalifa hatta sayyidna Siddiq wallahi hatta sayyidna Siddiq waaw ci sayyidna Siddiq sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam waxu ko yaay nekk xalifa waxu ko kenn waaw moo tax boroom xam-xam yi ay indice rek la même danga naan lii leer na leer mais leeru déedéet leerul ay indice kese ay indice kese la waaye nag kantaa nga lii lu mu wax lu leer sarahatan kene diw mii mooy sama mooy moo moo may wutu loolu yonent ma lay saar defalu ko kenn waaw laa li ahadin min ahli bayt laa li ahadin <coughs> xaarija ahli bayt defalu ko kenn du ko bokk ahlul bayt du ko bokk en dehors ahlul bayt defalu ko kenn kenn kenn kenn la waxul yaay xalifa sama gannaaw waaw léegi nag kon gis nga est-ce que lii leerul est-ce que lii leerul xanaa loolu bu amoon Mawlaana Ibn Abbaas ci boppam bokk ci waa ahlul bayt Seydina Abbaas ci boppam mais Seydina Ali ibn Abi ci boppam wax naa la après bu yonent mi aleyhi salaatu salaam génn àddina ñuy fal xalifa amul fenn fu muy taxaw ne noo maa ko war a doon parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon lii wala kenn ci saxaaba yi rek taxaw ne seede ne yonent mi aleyhi salaatu waxoon na ne Seydina Ali ibn Abi Taalib wala Seydina Abbaas mu ñoom kenn ci ñoom mooy nekk xalifa amul <laughs> ngaakaar nga ne bu doon am nañ dalil boobu dinañ nëbb lu rëy loolu duñu ko wax kan la ñuy ragal kenn la yaxsha Ali la yaxsha Ali ibn Abi Taalib illa Allah huwa asadullahi al-ghaalib Abu Turaab sayyidu sayyidu sayyidu al al al al al al al al al al al batala waaw sangu jàmbaar yi bu amoon loolu du ko wax waxu ko parce que ne moo tax mu ne Seydina Abbaas man du ma dem de waaw man du ma dem de. te xoolal li la koy gën a wan al imaam al xaafis dane wa rawaynaa fi fawaa'idi abi taahiri adduhali bi sanadin jayyidin an ibni abi layla annahu qaal sami'tu ali ibn abi taalibin waaw yaquul laqiyani al abbaas fa dakara naxwa al qissati fi haadha al xadiis bi ixtisaar wa fi aaxirihaa qaala sami'tu aliyan yaquul ba'da dhaalika yaa laytanii ata'tu abbaasan yaa laytanii ata'tu abbaasan waaw <laughs> mu ne ñun solo nañu ci njariñu abu taahir yi ad-Duhali bi sanadin jayyid ci sanad boo xam ne bu baax la man al imaam al-Haafiz ibn Hajar ha an ibni abi layla ñu jële ci ibn abi layla annahu qaala mu ne taabien bu mag boobu ibn abi layla bii moom ci boppam moom muxadram la woon waaw moom muxadram la woon mooy fekkoon na jamono yonent mi alei satu salaam ne gisu ko mu ne annahu qaala mu ne sami'tu aliyan yaquul mu ne dégg naa sayyidina ali ibn abi taalib di wax ne di nettali lii quoi nettali bii xam nga lii Mawlaana Ibn Abbaas a ko nettali mais ci Seydina Ali ibn Abi Taalib day mel ni ci moom la ko jëlee mais Seydina Ali ibn Abi Taalib ci boppam nettali na mbir mi Ibn Abi Layla nee na man maa dégg Seydina Ali mu naan laqiyani al-Abbaas Seydina al-Abbaas dafa dajeeg man mooy rek keroog bi mu génnee ci yonent bi alayhi salaam nit ñi laaj ko mu ne eh, yonent bi alayhi salaam kay sant yàlla tane tey moom. asbaha bi hamdillahi baari'a xëy na tane na lool sax ba jege wér moom moom kay xel dal na lool maasha allah alhamdulillah mu ne Seydina al Abbas daa daa dajeeg man Ali après mu nettali même nettali bii lu niroog moom mais lu gën a néew nee na ca fin ba Seydina Ali ibn Abi Taalib wax nettali bi ba pare ba ni nga ko waxee ne non man duma ko laaj parce que bu ñu demee laaj ko ko mu xañ ñu ko jox ko ñeneen nit ñi ginnaawam duñu ko jox ba faw kenn duñu ci fal kenn ci ñun xalifa nee na ibn abi layla nee na ci fin bi mu naan sayyidina ali naan nee na sami'tu aliyan ma dégg sayyidina ali ibn di wax ba'da daalika ginnaaw bi mu leen nettalee lii ba pare naan yaa laytani ata'tu abbaasa yaa laytani ata'tu abbaasa aka neexoon way ma déglu woon ma toppoon li nga xamante ne nii mooy conseil sama baay tax bi di al Abbaas ibn Muttalib ak a neexoon ba mu ma waxee lool ma ne ko waaw kay nañ dem waaw <laughs> waaw parce que loolu moom bu amoon mooy mbiri day yer nañi mu jeex waaw buñ demoon à condition yo leen tabale sar sam nangu leen cee tontu parce que am na beneen possibilité manoon na ñëw mënoon nañu ñëw laaj ko ko mu bañ leen cee tontu waaw te ñàkk leen cee tontu mooy nii mu demee sax moo gën parce que yonent mi alayhi salaatu suñu borom li gën la tànnal xeetu yonent bi alayhi ci la leen bàyyi. al mahajjatul bayda layluha kanahaariha ci la leen bàyyi la yazighu anha illa zayr waaw yonent bi alayhi bi muy génn àddina dafa bàyyi xeetam waaw. mahajjatun yoon woo xam ne dafa leer naññ te coowar. nga xam ne gudd ji ak bëccëg yi ñoo yem mooy lépp a leer kenn nag du mooy guddi googu dévier ci lu dul koo xam ne dafa jeng moom mu ci boppam daa dévier génn yoon woowu nekk ci leneen moo tax ñàkk koo wax ji nii mu demee noonu la waaw <laughs> waaw mais Seydina Ali ibn Abi mooy parce que euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daa am yoo xam ne waxoon na ko ne dina xew te laa maxaala kenn manu ci dara suñu boroom mi ko ne waxal lii mooy xew te nii lay demee loolu il fallait mu am kenn manu ci dara ci affaire xawaari yeeg nga xam ne ay nit lañ yoo xam ne ci biir jullit ñi lañuy ñuy jóge ba pare teewul moom Seydina Ali ibn Abi Taalib mu xare ñoom ah jullit ñee leen di faat te ay nee nañ dañuy dañuy julli waaw booy nent bi alei saatu salaam ne woon leen yéen kenn ci yéen yaxqiru ahadukum salaatahu ma salaatihim wa siyaamahu ma siyaamihim ne kenn ci yéen sama saxaaba yi yéen mooy Seydina Abu Bakr Seydina Umar Seydina Uthman Ali ibn Abi Talib Sa'd ibn Abi Waqqas Abdurrahman ibn Awf Seydina Abu Musa Abdullah ibn Qays Seydina wa Mawlana ibn Abbas Seydina Abu Dharr al-Ghifari Seydina abu kabshat al anmaari yéen ñi ñépp abu thalabat al xushami radiyallahu anhum wa ardaahum yéen ñépp waaw ngërmbal kap salman abul islaami la abali siwaahu al farisi yéen ñi ñépp dangeen di xeeb seen julli yi boo ngeen comp kenn ci yéen day xeeb ay julleem boo ko comparé julli ñooñu le waaw te neewoon na bu ma dajee ñoom dinaa leen rey qatla aadin wa iram fa inna fi qatlihim ajrun azim yonent ma lay saat ne bu ma leen jadoon daje woon ak ñoom dinaa leen faat faatu comme aad ak iram nekk na ci faat ndax nekk na ci faat leen payoor bu rëy rëy rëy waaw moo yooyu yëpp yonent ma lay saat mooy mbir mi dina am moo tax Seydina Ali ibn Abi Taalib loolu lool moo yonent bi aleyhi salaatu salaam mu génne àddina bàyyiwul kenn koo xam ne danaan yaay xalifa loolu mooy li borom bi tànnal xeetam te li gën la borom bi tànnal xeetam doo dégg nag ko wax wax ju wuteeg lii ma wax lu dul ne moom mooy zaa'ir ki nga xam ne mooy ki jeng yoon wi comme ni ko yonent bi aleyhi salaatu waxoon yoon wi nga xam ne layluhaa kanahaarihaa ndax suñu boroom moom moo kii tànnal xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ñu antum xayra ummatin uxrijat linnaas teg ba pare boole ñoo bam ñu bëggee defar dañoo boole ak yonent bi gën ba muy génn àddina dafa matal yépp laaj saxaabaam yi hal ballax ñu ne ko ballaxta ya rasulallah wa addayta wa nasax yow yemoo ci jottali da le kese mais dangaa te wa addayta motta jottali nga te pare jox nga ñu conseil bu baax kon léegi lu desati ana lu des bu doon des na dara duñ ne ko noore déedéet parce que waxagoo boo fi jógee moo fi nekk mooy loolu parce que yar na leen teg na leen teg na indice yoo xamante ne yuy wane ne diw mii mooy nekk xalifa waaye nag waxu ko waxu ko clairement bàyyi ko seen biir mu nekk shura baynahum ñoom ñu xool kan la tànn seen biir ñu tànn ka gën ca ñoom muy Seydina Siddiq alayhi ridwaanullah waaw moo tax ab nga waaw xam nga ay indice kon kese la fi yonent ma lay saar sam bàyyi mais waxul kenn kenn yaay nekk xalifa sama bopp xoolal sama gannaaw xam nga imaamul Buxaari ak imaam Muslim soloo nañ xadiis boo xam ne <laughs> xadiis bu yéeme la wa kadhalika qad rawahu al imaamu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah aley al imaamul buxaari euh, euh, en fait euh, indi na ko ci ñetti bërëb ci kitaabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam fadaa'ilu kitaabu fadaa'il nabi baabun mu ne haddathanaa al-Humaydi di Abdallah ibn Zubayr ibn Iisa ibn Ubayd ibn Usaama muy sëriñam boobu nga xam ne taalibe imaam Shafi'i lañ moom lañ doon wax fan yee bi ñu doon gis ci wàllu euh, masala est-ce que julli taxaw kii kiy toog di jiite après ñi ci ginnaaw dañoo war a toog wala dañoo war a taxaw xam nga doon wax ne qaala abu abdillah abu abdillah nee na muy kan moom al-Bukhari qaala al-Humaydi imaam al-Humaydi nee na <laughs> muy Abdallah ibn Zubayr mi almakki yu nekkoon àndandoowu al imaam taalib imaam ash-Shafi'i al-Humaydi moom lañ la waxoon moom la njëkk indi li nga xam ne premier xadiis ci saxiix bi moom la imaam al indi mu ne haddasanaa al wa Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah ibn Hawshab at-Taa'ifi al-Kuufi ñoom ñaar ñëpp qaala nee nañu haddasanaa Ibrahim ibn Sa'd di Ibrahim surtout ibn Awf Abdurrahmaan ibn Awf mu ibrahima ibn Sa'd ibn ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri abu Ishaq rahmatullah alayhi an abi mu jële ci baayam muy Sa'd ibn ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf ah rahmatullah ala al-jami' wa radiya anhum an Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im mu jële ci Muhammad doomi Seydina Jubayr ibn Mut'im as-sahabi ibn Adi ibn Nawfal ibn Abd Manaf al-Qurashi an-Nawfali Abu Sa'id Muhammad di doomu Ja'far eh, eh, Jubayr ibn Mut'im di doomu al-Mut'im ibn Abi ah, ah, ibn Adi al-Mut'im ibn Adi Jubayr ibn Mut'im moom ci saxaaba la bokk yàgg nañoo gis gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala Seydina Jubayr ne radiyallahu anhu ibn Mut'im baayam moo foon fat yonent bi salaam ba mu jógee mu jógee fi nga xam ne mooy Taif wa id atab nu adiyin kaana jaawarahu xayra jiwaari bi boroom xilaas doon wax ba mu jógee fi nga xam ne mooy Taif eh, moom yonent bi aleyhi demoon foofu Seydina Zayd ibn Haarisa ba ba leen fay dal dal leen fa ba mu ñëwee ki ko eh, jiwaaroon daal di koy ne woon moo koy protéger moo doon ibn mooy eh, ibnu Adiy mooy al-Mut'im ibnu Adiy al-mut'im law kaana al-mut'im moo après Badar bañ jàppee prisonnier Badar yi mu ne law kaana al-mut'im ibn Adiy ala haa'ulaa'i natnaa qaratuhum lahu waaw mu ne al-mut'im ibn Adiy eh, eh, jiw eh, jiw bu baax ba ko jiwoon ca jamono yu metti ya malgré yéefér maata kaafiran min al-kuffaar min ashaddi wa shadd durran min al a'da abu lahabi abi bokkoon na ci Mut'im ibn Adi bi ci la woon waaye dafa jëloon doon eh, ga eh, eh, protéger yonent mi alayhi salaatu salaam mu jógee Taif yonent mi alayhi salaatu salaam ne woon moom de bu doon mu ngi dund fekk Badar fekke na ko fi ñëwul waa Makka ñi ma jàpp leen prisonniers yi ma jàpp ci xare bi mu ñëw ne ma yaa yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damaa bëgg nga libérer ma ñi ñëpp ñëpp laay libérer ndax moom allahu akbar allah wa kaana min akbaril kuffar waaye yonent bi alei parce que ji jiwu rafet wam ko defaloon moo tax l'islam al birru la yunsa njekk lu yiw kenn du ko fàtte walaw kaana waa ji la ko defal ate la waaw moo taxoon ma ne la est-ce que c'est yow nga nekk Afrique di crever sonn lu ne nga def ko def lu ne ngir am visa ñëw France wala dem États-Unis wala Allemagne wala yooyu ñu may la visa nga ñëw bi nga ñëwee ku la bàyyi woon nga torox ci mbedd yi ñu defal la ay allocation yoo xam ne ñoo lay daanaka doo fay lu bari ñu lay jàppale daanaka université bi sa njàng mi fayoo lépp ah. yow boo fayoon correctement bu doon demal États-Unis mooy bu doon France France gis nga mbir yi ni mu yombe demal États-Unis nga dem fanoon ndax di nga jàng demal Oxford demal Angleterre ndax di nga jàng mii fii ñu yombal la ko ba tuuti ngay inscrire mais boo demee foofu États-Unis wala Angleterre seen université nga foog ne di nga jóge nii rek dem fanoon bala nga faa dem rek garantie yi nay laaj ne la kii te boo mayul ay cinquante mille euros par mois nga par kii bokk par at ngay fay moo tax gars yi étudiants yi ay crédit kese seenu carrière dañuy commencer di liggéey di fay crédit yi nga xam ne mooy lañu leboon ngir fay seenum njàng loolu amul France <coughs> waaw amul ci université yi nga ñëw ñu defal la loolu lépp protection sociale ak kaaf ak boo moywul sax séeméeg lu ne boo faj boo feebaree yoo xam ne boo ngay dem ñu faj la doo fay dara est-ce que jàpp nga ne ki la defal loolu moos yell na nga toog benn bés ne xawma au nom de quoi nga jël say say kalachnikov ñëw fekk leen ñu toog nga roose leen loolu lay samina diini bi shay loolu moom du du loolu du sunnaa yonent bi alei saatu salaama al mutramum no adi bokk na ci ñi doon gën a mbugal jullit ñi biir màkk waaye gis nga yiiw googu mu defaloon yonent bi alei saatu salaam mu jóge Taayif nit ñi sonal ko ginnaaw ba Abu Taalib génnee àddina ak Sayyidatu Xadiija bintu Xuwaylid radiyallahu anha nekkoon bàjjenu al Mut'im al Jubayr ibn Mut'im mi ah non kële la woon déedéet pas Jubayr ibn Mut'im <laughs> euh, ki mu doon wax euh, Seydina Omar naan ko kaay ma jox la sa kii bi mu ne du ma jël waaw waaw man du ma jël dara yene Seydina Omar naan eh nit ñi seede leen. gis nga moom mii maa ngi koy jox aalis ah, lim am àq ci alal ji mu ne du jël mu ne parce que yonent ma lay saar saam parce que doon laaj yonent ma lay saar saam di ko laaj di ko laaj mu ne ko yow après am lu mu ko waxoon mu ne boobu depuis boobu dootul jëlati alal nu mu tuddati Seydina Jubayr mii moo tax man wax euh, Hakim ibn Hizam <laughs> voilà Seydina Hakim ibn Hizam Hakim ibn Hizam waaw kook moo doon Sayyidatu Xadiija mii mooy bàjjanam voilà xakk <laughs> ah mooy saxaaba yi gis ngeen mooy dafa neex da kii rek sa bon des fois nga nga bëgg fàttale ko kenn da ngay xam histoire bi mais mu tëm mais après day ñëw insha allah <laughs> ah, waaw <laughs> benn naa doon wax naan mais gars yi mel da ngeen dëkk da ngeen leen xam da ngeen bokk koñ ma ne waaw mooy boo ci kiiwee rek loo imprégné wu rek gars yi imprégné wu fii mu ne ci football bi boo leen déggee ñuy wax te génn masuñoo génn bawolkat <laughs> li leen booleeg joueurs yi mooy télé bii ñuy taal ak lii fii ñu koy seetaane kese mais ñu mën na cee wax ñi nekk joueurs yi évoluer ci championnat yi mais yow bu doon yow xamoo leen du tout yow wàcc bees nga masoo xam monde boobu xamoo monde télé xamoo monde football yi nga ñëw dégg waajooju nekk biir bawol sawaay nga xam ne daanaka lampe solaire lañ am solaire lañuy ñuy seetaane match yi mais buy wax ci jour yi yow bu dee wàcc bees nga xamoo ci monde boobu dara dangay foog ne mais kii mais gars yi xam na leen ah, mais kii xanaa ñoom ñoo dëkk xanaa ñoom ñooy fanaan ndekete yoo shattaana ma bayna bawol wa Berlin shattaana ma bayna bawol wa Old fële ca Manchester ak yooyu ñoo soree waaye waa ji xam na leen ah waaw <laughs> loolu kese la mooy mbir yi moom la lay nit ku ne la lay yitteel moom ngay xam rek waaw <laughs> waaw xam nga kenn waxu dangay jàpp ne ñoom ñoo dëkk ah itam boo ci nee ah waaye xayru jiwaar ñooy ñii waay ah li Seydou Hadji Malick doon wax ci baytu boobu xayru jiwaar yi ay way gën jaak yi mooy saxaaba yi ak seen sang gisuñu sang rasulillah yal nañu ko buur yàlla defal alayhim alayhi afdalu salaatu wassalaam sayyidina kon Hakim na Hizam mooy kële léegi sayyidina Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im mu ne an abiihi mu jële ci baayam pour indice yi yonente mi alei sat salaam doon joxe pour war na kese la joxe waxul kenn comme niñ ko gise ci sayyidina Siddiq yu bari tëjal leen ma buntu yeeg ma inna amanna naasa alayya bi sohbati Abu Bakr law kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu aba bakrin xalila walakinna saaxibakum qad ittaxadahu llahu xalilan kama ittaxada ibrahima xalila kon loolu noonu wax ak bi mel noonu ah ak muru aba bakrin fal yusalli binnaas mooy loolu ay indice la mais waxul fenn réellement que ne mooy nekk xalifa ki nekk xalifa comme ni mu ko waxuwul ci xàqu Seydina Ali ibn Abi Talib waxu ko ci xàq kenn yi ay indice la ci indice yooyu Seydina Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala mu ne atat imra'atun annabiyya sallallahu alayhi ne dafa am benn femme euh, boo xam ne dafa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa amaraha daf ko dikkal am lu ko doon laaj waaw daf ko dikkal am lum mu ko doon laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko fa amaraha an tarjaa ilay mu daal di koy yonent bi aleyhi salaatu ne ko demal ba beneen yoon ngi ñëw ne ko demal ba beneen yoon ngi ñëw moo tax ci beneen riwaay bi mu ne femme bi ka annaha tanil maut waaw mu ne ko demal demal ba beneen yoon ngi ñëw femme bi ne ko ara ayta in jitu walam ajidka ka annaha taqulu mawt femme bi na yonent bi alayhi salaatu mooy ndaw si mooy ndaw si mu ne mu ne ko am bi ne ko waa bu ma ñëwaatee fekkuma la fi nag mu nekk annaha ndaw si dafa mel ni taqulu mooy da ko mu ngi bëgg a waxaale yonent bi alayhi salaam mooy bu mu ñëwee fekk nga faatu na maa ngi nii am lu ma lay laaj nga ne ma demal après nga ñëwaat beneen yoon ba beneen yoon nga ñëwaat ah yonent bi alayhi saa wassalaam ne ko in ji tajidini fa ati aba bakrin ne ko boo ñëwee fekkoo ma fi dikkalal abu demal ci abu bakar boo ma ñëwee fekkoo ma rek demal ci abu bakar xam nga indice yi danga moo tax ñenn ñi ne moo waay ba ne affaire yi daal yonent ma le saab-saab wax na fi lu leer quand même demal ba déwén nga ñëw wala demal ba kii nga ñëw mu ne ko mais bu ma ñëwee fekkuma la fi nag taanil mawta kin mu kii kii euh, faatu gi lay wax waa boobu ah mu ne ko boo ma fi fekkul fàtti Abaa Bakr na nga dem ci Abu Bakr non non ñenn ñi ne eh, arrêté wu quoi yi leer na quoi <laughs> allahu akbar allahu akbar waaye waxul kenn yaay xalifa comme Seydina Ali ni mu waxi fii ne man duma ko laaj parce que bu ma ko laajee mu jox ko keneen doo nit ñi dootuñ ñu ko jox ginnaawam waaw kon nag man duma dem du man wa inni wallahi la asaluha rasulallah te man wat naa ci yàlla yow al abbaas laa asaluhaa du man maay laaj lii rasuulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa kon inshaa allahu taala tey dañuy yem ni ci jataay bii di ñëw inshaa allahu taala ñu daldi àggale ba léegi ñu ngi ci feebaru yonent bi li ñu des nag bareetul